أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم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 Eh, bu ko defee mu daal di julli maanaam benn julli bu nekk nag mu liqaamal ko nodd gi mu def ko benn yoon te loolu mooy li jumhur wax rahimahumullah ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne mi ngi doon wax naan ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan tukki daf daan boole diggante timis ak géegi waaye dafa wax ne bu maanaam bu yàkkamte maanaam day génn daal di boole timis ak gée bi mu ne wa yuqiimul maghrib maghriba fa yusalliha salaasan summa yusallimu summa qalla ma yalbas hatta yuqiimul ishaa fa yusalliha rak'atayn mu ne dafay daal di taxawal maanaam taxawal li nga xam ne moom mooy timis gi daal koy julli ñett maanaam moom mooy ñetti rakka topp mu daal di solo mu daal di julli tamit mu daal mu daal di lu néew rek la daan sax rek daal di daal di daal taxawal gee maanaam daal di koy julli ñaari rakka maanaam ñu mën cee dégg ne dañ ko doon liqaamal gisoon nañ tamit hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom dafa wax ne mu ne mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna haatayni salaatayni fi safari yaani al-maghrib wal isha mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan boole ñaari julli yooyu maanaam ci buree tukki lim ci nam mooy timis ak gée naka noonu gisoon nañ ci buntu bi nga xam ne mooy baabun yu axiru zuhra ila al-asr thumma idha irtahala qabla an taziga ash-shams mu ne buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne aji tukki ji dafay daal di yéexee timis ma day daal di yéexee tisbaar ba ci tàkkusaan gi su fekkente ne dafa laxas laataa jant bi di jeng mu wax ne wax jooju am na jël jël sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma na ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di tamit hadith sayyidina Anas bi <coughs> radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne daf koy tegtale mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha qabla an yazigha ash-shamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr thumma yajma'u baynahuma wa idha zaghat salla adh-dhuhra thumma rakib mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan laxas laataa muy e, maanaam su daan laxas laataa jant bi di jeng e, daf daan yéexee tisbaar bi ba ci waxtu tàkkusaan bi waaye su fekkente topp mu daan leen di boole <coughs> waaye su jant bi jéngee rek day daal di julli tisbaar dooga daal di war maanaam dooga daal di dem xadis boobu moom la indiwaat ci li nga xamante ne moom mooy buntu bii nga xamante ne moom mooy bi ci tegu te moom mooy baabul idha tahala ba'dama zaghati shamsu salla zuhra thumma rakib buntu bi nga xam ne mooy wax ne su fekkente ne maanaam aji tukki ji dafa laxas ginnaaw bi nga xamante ne jant bi jéng na maanaam mooy bu waxtu tisbaar dugg na bu boobaa day daal di julli tisbaar doog a dem maanaam loolu nag ci buntu gëneel gëneel la dugg waaye duggul ci buntu war naka noonu gisoon nañ ci baabu salaatul qaa'id bunt bi nga xam ne moom mooy wax do julli nga xam ne moom mooy aji toog ji aji jekki ji te loolu moom mooy ñu indi woon ci teqantal yi am ci diggante ki nga xamante ne dafa feebar ad wala mu am ngànt <coughs> ak ki nga xamante <coughs> amul ngànt naka noonu ñu indi woon ci li nga xamante ne moom mooy aju ci jullik farata ak jullik naafilu teqantal gi nga xam ne moom moo ci ne ñu indi woon ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi Yonent bi sallallahu alayhi wa feebare mu ne sal mu ne mu ne mu ne Yonent bi mu ne salla Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii baytihi wa huwa shaakin fa salla jaalisan mu ne Yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam julli ci biir këram fekk dafa am dafa jàmbatoon mooy dafa feebaroon mu daal di julli toog <coughs> naka noonu indi nañ ci hadith Sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne tamit noolu moom mooy bi yenante bi sallallahu alayhi wa tamit feebare feebaram boobu mu daa di mu ne fa xadarate salaatu fa salla qa'idan mu julli daa jot moom yenente bi sallallahu alayhi wa di julli toog naka noonu gis nañ hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma bi nga xamante ne dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ame woon baasuur nee na ma laajte yonent bi sallallahu alayhi ci nit ki nga xamante ne dafay julli toog mu ne ko mu maanaam mu daal di ko in salla qa'iman fa huwa afdal wa man salla qa'idan fa lahu nisfu ajri al-qa'im wa man salla na'iman fa lahu nisfu ajri al-qa'id maanaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> julli toog maanaam euh, te bi nga xamante ne bi mu jullee euh, maanaam mu def ko laaj ki nga xamante ne dafay julli te jekki toog mu ne su fekkente ne dafa julli toog toog loolu mooy li nga xamante ne bu dafa julli taxaw mooy li gën su jullee toog moom mooy day am yoolu nga xam ne mooy genn wàllu ki julli taxaw ki julli tëdd moom dafay am genn wàllu payu ki nga xamante ne dafa julli euh, toog te loolu maanaam mooy su fekkente ne naafila la amma su fekkente ne farata la loolu du ci am ngir ne ngir ne moom dafa am ngànt kon day am payu ki nga xamante ne dafa julli taxaw mu ne léegi nag ñu war a gis baabu salaatil qaa'idi bil imaa baabu buntu salaati jekki jullik al qaa'idi aji toog bil imaa i ci di junj maanaam fii tamit ba tey maanaam muy wax ne ki nga xamante ne ndax dafa am beneen masala buy ñëw moom mooy su fekkente ne da ngaa julli taxaw loolu xam nañ ni booy rukkoo da ngay daal di jàpp say oom taxaw daal jàpp say oom naka noonu su fekkente ne da ngay sujjóot da ngay daal di teg say. yoxo ci suuf si maanaam bu boobaa nga daal di euh, sujjóot comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon bu fekkente ne nag léegi ki nga xam ne dafay julli dafa toog di julli moom bu boobaa naka lay mën a rukkooye ak naka lay mën a sujjóote su fekkente ne xatta rukkoo gi wala sujjóot gi daf ci am ay xeeti jafe-jafe maanaam wala boog maanaam du du jóg moom di rukkoowaat nga am ngir ne toog na ba noppi comme ni nga xamante ne noonu lay rukkooye mooy ne il faut muy junj maanaam junj googu nag ana naka lañ koy defee loolu euh, moom moo tax euh, imam al Bukhari euh, rahimahullahu taala daal di indi li nga xamante ne moom mooy bunt bii maanaam ne kooku dafay daal di junj maanaam day julli di junj waaye nag ana naka lay junje loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit maanaam dañ cee dañ ko wutal ay teqantal maanaam ki nga xamante ne tey par exemple moom mooy junj ñaari façon junj ñoo am maanaam ki nga xamante ne dafay toog di mën a julli di jamono ji muy toog di julli moom lay junj bu boobaa day junji ak bopp bi loolu moom mooy li nga xamante ne <coughs> moom lay def mu def ki nga xamante ne moom manul loolu maanaam ndax dafay daal di junj euh, dafay toog dafay tëdd masalan ki nga xamante ne dafa tëdd kooku di junj moom naka lay junjee <coughs> kooku itam dañ naan ko bopp bi ngay junjee gisoon nañu <coughs> teqantal nga xamante ne moom moo aj woon ci wàllu googu ci diggante toog bi ak tëdd gi maanaam naka lan moom mooy ordre bi nga xamante ne noonu la gën a gisoon nañ ne daal li nga xam ne moom mooy comme maanaam mooy tëdd ndeyjoor moo gën tëdd càmmoñ naka noonu bu fekkente ne nit ki mënul loolu mu tëdd ak euh, maanaam ci digg ginnaawam wuuteeg Hanafi yi rahmatullah am nga xam ne ñoom tëddee digg ginnaaw lañ gënale ci kaw tëdd bi nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy ndeyjoor wala càmmoñ maanaam mooy tëddee wet naka tamit ginnaaw loolu bu fekkente ne nit ki mënul loolu mu daal di tëdd dëfeenu waaye bu tëddee dëfeenu maanaam bopp bi bii paa bopp bi mooy féete xibla maanaam buy dëfeenu du du dëfeenoo beneen côté bi mais bopp bi lay féetale xibla waaye loolu tamit bu fekkente ne tamit maanaam day junj léegi moom day mën a junjee ak bopp bi loolu moom mooy masalan suy bëgg a rukkoo wala muy sujjóot mu junjee ak bopp bi waaye mu def léegi nag bu fekkente ne xattaa mënut loolu loolu nag di boroom xam-xam rahmatullah am dañuy ne dañuy dafay junjee ak ay bëtam maanaam bi euh, voilà maanaam ci ay xefam xefu bët yi lay junjee bu fekkente ne mënul lool tamit mu junjee ci xelam ak ci xolam maanaam yéene ni place bii nii maa ngi ciy rukkoo wala place bii nii maa ngi ciy sujjóot maanaam mu yéene koo def ci xolam loolu bu fekkente ne mënu ko loolu lay def am maa nag ci niveau boobu mbooloo ci xanaf yi rahmatullah alayhim wuuteeg imam Zufar rahimahullahu taala ci seen biir ñoom dañoo wax ne li nga xamante ne bu boobaa nan lay def mooy julli ji ci jëmmi boppam da koy daal di wàcc maanaam su demee ba nga xamante ne euh, mënul sax ak xefam yi mënu ko bu boobaa nag koy daal di wàcc waaye loolu wuute nag li nga xam moom la jumhuur wax rahmatullahi alayhim ki ne julli ak kulli xaalin du la wàcc xattaa boo nekkee ci xaal boobu ci benn xaal kese la lay wàccee mooy tu fekkente ne sa xel àndul ak yow maanaam mooy ci xamante ne dafa Euh, voilà dafa am voilà xelam àndut ak moom gis wuute nañ tamit ak li fuqaha maliki di wax rahmatullah alayhim ne ñoom faaqidu tahurayni du julli naka noonu tamit du fay julleem maanaam ki nga xamante ne amul ndox mu mu jàppoo amul it place bu mu tiimee waaye li nga xamante ne euh, ndax cas de figure yii ñuy wax du cas de figure ku feebar kese la mën a dal maanaam ki nga xamante ne dañ koo yeew takk ko kooku mën na koo dal ak ñeneen ak mën a jullee xatta maanaam eh, bopp bi duñ ko mën a jullee ngir niñ leen takke ak niñ leen yeewe bu boobaa ci seen xef yi lañ koy defe ak yu mel noonu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana abu ma'mar te moom mooy al imam eh, abdullah ibn amr ibn maysara al basri rahimahullahu ta'ala muy al hafiz al minqari at-tamimi eh, di waa basara rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abdul Waaris te moom mooy ibn ah, Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi di tamit imaamu woodi Abu Ubayda al-Basri eh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Husayn al-Mu'allim te gisoon nañ ko mooy ibn Zakwan al-Awzi eh, rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom itam ma an Abdullah ibn Burayda <coughs> moom mooy Abu Sahl ibn Abdullah ibn Burayda ibn Hasib al-Aslami uh, rahimahullahu ta'ala di doomu Sayyidina Burayda ibn Hasib radiyallahu ta'ala anhu anna Imran ibn Husayn uh, radiyallahu ta'ala anhu mooy uh, Sayyidina Abu Najid Imran ibn Husayn al-Khuzaa'i al-Basri tamit di waa Basra radiyallahu ta'ala anhu saxaaba bu mag boobu Euh, moom li ko daloon mu ne wa euh, kaanate nekkoon na maam day gis ne kon hadith yi ñoom ñëpp waa Basra lañ euh, rahmatullahi alayhim radiyallahu anhum mu ne wa kaana nekkoon na rajulan waajoo xam ne mabsuuran dafa am woon baasuur te moom mooy jàngoroy Kajoor wa mu daal di wax Abu Ma'mar maanaam Abu Ma'mar daal di wax marratan ci benn yoon mu ne an Imraan maanaam kon dafa nettali hadith bi ñaari yoon bu njëkk bi mooy an Abdullah ibn Burayda anna Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu am na ci beneen yoon boo xamante ne bi mu nettalee xadis bi mu yëgsee ba ci an Abdullah ibn Burayda daf ne an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom nee na sa'altu man maa laaj annabiyya damaa laaj annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an rajuli ci mbirum li nga xam ne moo aju ci julli waaye wa huwa góor wa huwa fekk moom qaa'idun aji jekki la maanaam nit koo xamante ne dafay julli daal di toog maanaam lan moom mooy attee julleem fa qaala mu daal di tontu moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man képp koo xamante ne salla dafay julli qaa'iman di aji taxaw foofu lool ko loolu de afdalu moo gën maanaam loolu bu boobaa dañuy daal di xam ne bu dee gënalante dañ ko fi tudd ci li mu aju moom mooy julli nga xam ne moom mooy julli naafila te lii nii nga xamante ne moom lañ ciy xamee mooy ne Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu taala anhu fii moom mënoon naa julli taxaw maanaam ngir ne su fekkoon te ne man koo na julli taxaw kon bu boobaa lenn rek moo fi moom mooy mu julli toog la maanaam bu boobaa kon naaf farata yi moom dafay daal di julli taxaw waaye naafila yi moom la ñuy daal di ko wax ne ko ah boo julle toog moom mooy li nga xam ne moom moo gën waman salla képp koo xam ne julli na la qa'idan di aji jekki fëlahoo ñeel na ko nisfu genn wàlluk ajrul qa'im payuk ki nga xamante ne moom mooy aji taxaw ji waman salla képp koo xam ne julli nga naa'iman di aji tëdd fëlahoo ñeel na ko nisfu maanaam genn wàlluk ajrul qaa'idi payub ki nga xam ne moom mooy aji jekki ji munax mi maanaam kon lool moom mooy euh, li nga xam ne mooy ordre bi mu amee toog julli taxaw moo gën julli toog boo julli toog toog julli tëdd moom mooy li gën teqantal bi nga xamante ne nag moom moo aju ci tëdd gi wax nañ ko léegi waxoon nañ ko itam ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala abu abdullah te mooy imam al-Bukhari rahimahullah lii na ndollent la goo xam ne ci riwaaya karima la am maanaam amul ci yeneen riwaaya yi nga xamante ne ñoom ñooy riwaayaatu saxiix imaam al mu ne naa iman imaam al-Bukhari ne naa iman aji nelaw indi fi man muttajaan mooy aji tëdd haahunaa fii maanaam li muy tekki moom mooy tëdd waaye tegtaluwul nelaw maanaam ngir ne euh, nelaw ki koy def mënta nelaw ba pare di ko di julli doo en même temps loolu du mën a ne du jàppandi wallahu a'lam mu ne euh, euh, xadis bi de imaam Bukhari indi woon na ko xadis numéro mille cent quinze mooy bi ñu weesu te tamit nii nga xam ne noonu la nekkee nii ci riwaaya bii nii ci anam gi ci kaddu yi fii rek la ko indi maanaam fii rek la ko fii la yem dina indiwaat beneen nag bi mu naan ko salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbi loolu mi ngi amee ci riwaaya boo xamante ne eh, loolu day wane julli gi nga xamante ne moom mooy julli farata te fii julli naafila lay wax maanaam kon ñu gis ne ñaari laaj yi ak ñaari xadis yi du ñu benn loolu moom moo tax fii maanaam xadis bi ñu compter ko fii nii ne maanaam cent quinze bi ak cent seize bii ñu ne fii rek la ko imam al-Bukhari yi indi jeex na moom romb nañ ko dootuñu ko gisati insha allah imam Abu Dawud dina ko xadis numéro neuf cent cinquante et imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 371 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1660 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 19887 19899 19974 ak 19983 kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam Muslim rahimahullahu taala kon mu bokk ci xadis yi nga xam ne euh, imam al-Bukhari daf ko wéetoo wal liif imam Muslim comme li nga xam ne noonu la imam xaafis ibn Hajar rahimahullah ta'ala di leeral daa iman jeexal mu ne baa mu ne baa rahimahullahu jami mu ne baa bun bunte ngi lam yu bu fekkente ne lam yu teq lam yu teq qa'idan salla jandin isa lam yu teq <coughs> bu fekkente ne lam yu teq amul kattan maanaam amul euh, énergie muy kattan goo xam ne da tax mu mën a julli day bi di aji jekki toog ala salla dafay julli ala bi ci wàll maanaam comme niñ ko gisee ndeyjoor bi maanaam moom moo gën càm maanaam càmmoñ gi loolu mooy waxu maali ci ak ñi nga xamante ne xanaa ñooy xanaabila rahmatullah alayhim shafi'i yi daanaka indi wuñ gënalante ci biir waaye li nga xamante ne bu ñu xoolaatee dëgg-dëgg dinañ gis ne ndeyjoor bi moo sax xaw a gënal càmmoñ gi kon bu boobaa dañuy gàgg gis wàllu googu waaye nag bu ñi nga xam ne ñoom ne fuqaha wa hanafiyye comme ni ñu ko waxee léegi ñoom dañuy gis ne maam nit ki tëdd daal di tëddee li nga xam ne moom mooy ndoddle maanaam maanaam moom mooy jaaxaan loolu moom moo leen di gënal waaye bu boobaa day yëkkati tànk yi ba noppi daal di li nga xamante ne moom mooy eh, daal di jël njegenaay masalan wala lu ko nuru teg ko ci diggante bopp bi ak suuf si bu ko defee xar bi xaw a jublu xibla maanaam bu boobaa loolu moo la di gënal maanaam tëddee ndeyjo tëddee wàll maanaam waaye nag bu boobaa ñu noppee ci loolu nag dañuy daal di tëddee wàll waaye bu ñu xoolee hadith yi li muy gën a tegtale mooy day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ci ne dañuy tëddee li nga xamante ne moom mooy wàll te wall googu li nga xamante ne moom mooy li gën tamit mooy ndeyjoor comme ni nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammun ba pare ci jeexatal gi mu ne wa fii sha'nihi kulli maanaam ci mbirum yëpp maanaam ndeyjoor moom mooy li nga xamante ne moom mu ko gënal bu boobaa nikki day daal di sëddee ndeyjoor boo xamante ne nag léegi yaramam beneen wàllu yaramam gi day daal di jublu qibla wala bu tëddee càmmoñ beneen wàllu yaram gi jublu qibla wala yu mel noonu maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne tamit moom moo mat bàyyi xel rawatina ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim moom mooy nit ki li mu man loolu moom moo gën ci moom maanaam li nga xamante ne noonu la gën a mëne rek noonu la gëne maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, maam kon ni mu mëne noonu lay jullee loolu bu boobaa ñenn tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawatina fuqaha u shafi'i rahimahumullah ñoom dañuy daal di rotal li nga xamante ne moom mooy ak dal ci moom maanaam comme ni nga xamante ne noonu la tumaanee na maanaam nekk ak dal nekkee loo xamante ne luy wa luy luy ràññeeku la ci ku feebar noonu maanaam ci ku feebarul maanaam ci julleem bu boobaa ci ki nga xamante ne day métti ci moom maanaam mu am dal googu noonu maanaam bi def saa yu nekkee ci position mu taxaw ci nekk ci nam te war a nekk maanaam ba dal ca doog a dem ci beneen maanaam loolu ni muy nekkee luy ràññeeku nekk lu feddaliku ci ki nga xamante ne moom mooy kii julli te wér bu boobaa ci ku feebar dañ ko fa lal maanaam bu boobaa comme loolu euh, ngir ne euh, objectif bi euh, maanaam ndax tumaanee na nekkul moom ci jëmmi boppam ak objectif maanaam nekkul moom ci jëmmi boppam lu muy sàkku waaye dafa nekk loo xamante ne wasila la maanaam luy war a mën a tax nit ki mën a teewlu ci jullam gën a a maanaam julli julli bi jaadu maanaam su fekkente ne nag loolu day waral ci nit ki léegi maanaam mu bañ a mën a teewlooti bañ a mën a julleeti ngir ne métit gi ci boppam lay gën a yëg maanaam bu boobaa loolu dañ ko koy daal di lal dañ koy daal di wàcce dañ ko koy daal di woyofalal lool mooy waxu lenn ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim rawatina fuqaha as-Shafi'i rahimahumullahu ta'ala ala kulli xaal liñ ci namm daal mooy ne ki feebar dañu koy gën a woyofalal ay mbiram bokkul ak ki nga xamante ne moom dafa wér te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa wax ne képp koo xamante ne da ngaa maanaam euh, wala nga tukki maanaam man man man man man man man saafara aw marida falahu ajru ma kaana yaf'aluhu wa huwa qa'imun wa huwa euh, sahihun muqim maanaam ki nga xamante ne dafa feebar wala boog mu tukki kooku day am payu ki nga xamante ne dafa teewoon ba pare dafa tamit wér maanaam dañ koy bindal la mu daan def jamono jooja kon mu nekk ne <coughs> feebar bi du ko discriminer ci dara mu ne wa qaala Ata mooy al imam Ibn Abi Rabah <coughs> rahimahullah in lam yaqdir su fekkente ne amul kattan an yataxawwala ci mu wëlbatiku jublu ilal qibla jëm ca qibla salla day daal di julli haythu kaana fépp koo xam tamit foofu la nekk rek wajhu xar kanamam maanaam lii day dëgëral li nga xam ne moom lañ doon wax léegi ne dañ ko koy woyofalal comme li nga xam ne naam ni rek nam ko mane rek loolu day daal di def kon su fekkente ne dafa feebar ba nga xamante ne maanaam mënta jublu maanaam fii nag da ngay gis ne imam bii rahimahullah ma imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi waxam ngir wane ne li tax mu def bunt bi moom mooy day wane ne julli nit ki daf koy def ni ko mënee rek maanaam su euh, mënul lenn leen na maanaam ni jullee neneen li nga xamante ne noonu la ma ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab euh, ilayhi euh, haddathana abdaan maanaam wax wax waxu ata bi nag imam abdurrazzaq as-san'aani rahimahullah solo na ko mu ne abdaan te moom mooy abdullah ibn al az-Azdi rahimahullahu ta'ala euh, Abdurrahman Abdullah ibn Usman ibn Jabalat ibn Abi Rawwad al-Marwazi al-Azdi al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdullah te moom mooy al-imam ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman euh, Abdullah ibn al-Mubarak euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala an Ibrahim ibn Tahman te moom mooy Abu Sa'id Ibrahim ibn Tahman al-Khurasani moom eh, gis nañ ko ci fan yi gisati ko di eh, maanaam ko waa waa Makka maanaam rahimahullahu ta'ala waa Naysabur topp mu nekk waa Makka mu ne qaala haddathana al-Husayn al-Muktib te moom mooy al-Muallim bi ñu romboon léegi an Ibn Burayda te moom mooy eh, ki ñu gis léegi moom mooy Abdullah ibn Burayda ibn Hasib an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu moom biñu gis léegi radiyallahu anhu qaala kaanat nekkoon na bii ñeel ma maam ci man bu bawaasiiru maanaam ay baasuur maanam yu ma daloon maanaam mooy jàngoroy Kajoor yoo xamante ne moo ma daloon fasaaltu ma laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an salaati ci mbirum julli maanaam ma laaj kon ana naka laa kon lii dañ ci xamee nit ki nga xamante ne dafa am mbir yu ko gaaral ci ba nga xamante ne dafa war a xam attey diine ci li nga xamante ne moom moo ko gaaral dafa war a def yitte ci laaj ko maanaam te comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna na laaj ñi nga xamante ne ñooy ahlu zikri te mooy ñi xam mbir mi su fekkente ne yéen xamoo leen waaye bu fekkente ne mbir mi du ñëw rek nga def li ngay def ba noppi daal di ñëw daal ne waa léegi dafa amoon lu ma la bëggoon a laaj maanaam mooy nangam ak nangam moom lu ci diine wax man de lii laa doon def maanaam loolu mbir mi tamit du demee noonu maanaam laataa ngay def nga war a laaj maanaam doo def ba pare ñëw ne euh, laaj naa léegi nag bëgg naa xam maanaam mbir mi du demee noonu dégg nga maanaam kon lii te kon dañ ko ci xame mu daal di wax ne fa qaala mu daal di wax na salli na nga julli qaa'iman di aji taxaw fa in lam tastati' fu fekkente ne amuloo kattan gi fa qaa'idan na nga nekk ku jekki fa in lam tastati' fu fekkente ne amuloo kattan googu itam fa ala janbi na nga daal di julli ci wàll hadith bi imam al-Bukhari maanaam kon fii euh, hadith bi day tegtale ne kon julli yi dafa am ordre maanaam li nga xamante ne moom moo gën moom mooy nga tax nga taxaw julli soo mënul taxaw julli nga daal di toog su toog nga daal di ci wàll léegi nag mu daal di def euh, euh, ay maanaam yi nga xamante ne ñoom ci aju kon ñu wàll gi moom moo gën moo gën jaaxaan gi te jaaxaan gi tamit moom moo gën def yenu gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi walilahi alhamdu wal minna hadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi indi waatu ko maanaam tey daf ko wéeto wallif imam Muslim rahimahullahu taala imam abu Abu Dawud indi na ko hadis numéro 952 imam at-Tirmidhi na ko hadis numéro 371 imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro 1223 imam Ahmad indi na ko hadis numéro 19819 kon dañuy gis ne hadis bi bokk na ci hadis yi nga xam ne tamit imam al Bukhari rahimahullahu taala daf ko wéeto wallif imam Muslim ñaareel bi moom mooy ne waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi maanaam euh, muy imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam Ibn Maaja ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom indi wuñu ko beneen bi ci des mooy képp ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon dong nga ko indi ci sa téere bi rahimallahu al-jami' mu ne baabun idha salla qa'idan thumma sahha mu ne baabun bunte ngi iza salla bu fekkente ne nit ki dafa julli ka di aji toog suma topp nag sax xamu daa di wér maanaam aw wala ba aw wala boog wajada mu daa di daj xiffatan ak woyofal tam mama day matalal maa baqiya li nga xamante ne moom moo ci def maanaam buntu bi <coughs> imam al-Bukhari rahimahullah <coughs> daf koo indi ngir leeral mbir mu am solo mooy ne julli nga xamante ne moom la ci feebar di julli toog kooku daf koy def ngir ne dafa feebar maanaam def ko maanaam du rek luñ ne ko comme xës nañ la ko may léegi maanaam bu la neexee continuer déedéet maanaam bu jullee tisbaar masalan daal di julli tisbaar tàkkusaan gi mu julli mu yëg ni am na ak tan maanaam bu boobaa tan googu day daal di waral ci mu mën a julli taxaw <coughs> su fekkee <coughs> loolu nag moom mooy loolu moom leer na maanaam daanaka ñaare nit ñi duñ ci lënt lënt waaye fi lënt lënt bi mën a jóge moom mooy man tàmbale naa julli toog ba noppi tisbaar laa nekk di julli julli naa ñaari rakka euh, wala ñetti rakka waaye nag léegi nag yëg naa ne commencé naa woyof tuuti commencé naa tane tuuti ana naka laay def maanaam ndax damay daal di julli taxaw maanaam ndax damay daal di julli dug taxaw wa wala déet loolu lay leeral ne ahan kay mbir mi noonu lay demee maanaam ngir ne dañ laa woyofalal mbir mi rek li nga man comme li nga xam maanaam dañ la kaa woyofalal wala li taxoon ñu falal la ko su deñee bu boobaa bi nga xamante ne moom mooy mbir moomu itam dafay daal di yëkkati ko loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def mu am benn masala bu ama am solo boo xamante ne tamit moom mooy moo ñuy gaaral tamit ci buntu bii moom mooy ne su fekkente ne nit kii dafa am yu mu mën def ko julli maanaam nga xamante ne tey masalan su fekkente ne si jullee ci mbooloo mi maanaam day daal di mën a du du maanaam su jullee moom kese mën naa taxaw julli waaye su jullee ci mbooloo mi ci jow ci jàkka woo boobaa du mën a taxaw julli njir ne taxawaay bu yàgg bi la dul man bu boobaa day daal di ràññeeku mu julli moom kese maanaam njir ne lool mooy nekk li nga xam ne moom mooy farataam léegi mu def su fekkente ne dafa am benn partie rek bu mu mën maanaam mën julli taxaw maanaam nga xamante ne mën naa julli taxaw rakka bu njëkk bi ba ñaareelu rakka waaye li mu dul mën moom mooy ñeenti rakkaay yëpp mu taxaw ko bu boobaa day julli ñaari rakkaay yi nga xamante ne man na ko te taxaw bu boobaa mu daal di bàyyi bi yi nga xamante ne mënu ko beneen bi ci def moom mooy tey fu fekkente ne dafay war a jël masalan comme ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy gis maanaam ñuy faral di jël chaise yi wala banc yi di ci jullee maanaam ñooñu tamit li nga xamante ne moom la ñu mën mooy taxaw bi bu dee mën nañ ko bu boobaa dana daal di julli taxaw ngir ne xelluwul nga mën a jël chaise bi bu benn koñu jàkka ji dox ak moom bu yóbbu ko ci beneen koñu jàkka ji ba pare ñëw ñu kàbbar nga toog loolu du loolu du maanaam du loo xamante ne lu yenu maanaa la li nga xamante ne moom mu lay def mooy <laughs> partie boobu dañuy daal di da ngay daal di taxaw <coughs> ah, julli maanaam bi nga manul kay moom mooy xëy na sujjóot yeeg yooyu yooyu nga dul man boo yegsee ci sujjóot bi nga toog daal di junj waaye am naa li nga xamante ne moom wala boog rokoo bi nga dul man nga daa di bu boobaa bu ñekkee ci rokoo bi nga toog daal di junj waaye nag am na li nga mën te moom mooy taxaw bu boobaa da daal di taxaw def ko loolu tamit mbir la moo xam ne mu ràññeeku la ngir boo ko deful lu ci julli baaxul parce nga xamante ne moom mooy ponk yu mu am solo ci julli te moom mooy taxaw gi defoo ko loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la te boo yéegee ak woyof ci diggante bi da ngaa war a continuer julli normalement bàyyi fële banc bi maanaam lool tamit wala chaise bi maanaam loolu tamit euh, beneen mbir la boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la naka noonu ki nga xamante ne dafay julli di tëdd bu yégee ni war naa mën a toog léegi day daal di yëkkati ku toog bu fekkente ne maanaam noonu lay def maanaam noonu tamit la koy tegalee loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy acte bi mun a wa qaala al Hasan te moom Abul Hasan al-Basri rahimahullahu taala mu ne insha su soobee al-maridu aji feebar ji salla day daaw yu julli ñaari rakka qa'iman di aji taxaw wa rak'atayni ak ñaari rakka qa'idan di toog lii nag euh, wax la joo xamante ne imam al-Bas Hasan al-Basri buntu naafila maanaam euh, wala boog ci buntu faraka su fekkente Euh, nit ki mën na lii ba pare mënul lee comme li ñu doon wax rek maanaam mën na mën na benn partie bi te mënul beneen partie bi loolu euh, wax la joo xamante ne wax yu ko nuru imam Ibn Abi Shayba solo na ko ak imam at-Tirmidhi rahimahullahu rahmatullahi alayhima na qaala bi isnaad muttasil fil kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i rahimahullahu ta'ala al-Misri qaala akhbarana Malik imam Daaru Hijra Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah al-Madani rahimahu an Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam de tamit uh, Abul Munzir uh, wala Abu Bakr wala Abu Abdullah al-Madani an abihi muy baayam muy al-imam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abu Abdullah al-Madani an Aisha muy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra uh, ummu Abdullahi al-Madaniyya radiyallahu anha annaha qaalat mooy ummul mu'miniina di nday way gëm ni annaha naka moom kat axbarathu moo ko xabaare moom sayyidina euh, Urwa radiyallahu anhu annaha ne kat moom lam tara mësta gis rasulullahi ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli salaatal layli julli guddi gi qaa'idan bi aji jekki xattu mukk mësu koo gis mukk mu julli taxaw toog déedéet saa yu koy gis rek daf ko daan gis mu daan julli la taxaw hatta mbete asan na mu daal di tàmbalee mage maanaam di mu tàmbalee mage nag ah, ah, loolu nag la ko daal di tàmbalee gis maanaam te sayyidat Hafsa radiyallahu anha moom eh, ni mu ko nettalee mooy dafa ne ci at bu mujj bi laa ko gis mu def ko maanaam musuma koo gis mu def ko lu dul ci at bu mujj bi foofu nag da ngay gis mu toog di jàng benn saar di ko guddal yu rattil aayata wal aaya hatta takuna suurata atwala min atwala minha maanaam nga gis ne day tari benn aaya di ko répété di ko jàngat njàngin bu rafet maanaam di ko répété ba nga xamante ne saar boobu mooy gën a gudd saar bu ko gënoon a gudd maanaam loolu euh, maanaam njir loolu at laataa muy génn àdduna la ko tàmbalee def maanaam matul at laataa muy génn àdduna sallallahu alayhi wa alihi waaye loolu dañ ciy jàngee ni kon mën naa ne ki nga xamante ne dafa yëg ak ak diis ci moom maanaam ti dañ ci xamee ne comme li mu wax sayyidna Muaz radiyallahu anhu ne soo jullee taxaw fa allah in salla qa'iman fa huwa afdal maanaam su jullee taxaw mooy nga xamante ne moom mooy li gën maanaam mu ne euh, fa kaana nekkoon na yaqra'u doon jàng qa'idan di aji jekki hatta mbete ar hatta idha arada su nammee an yarka'a ci ruku' qaama ci lay taxawee fa qara'a mu daal di jàng nahwan lu jege min salaasiina ci fanweeri aaya te aw arba'iina aaya wala boog ñeent fukki aaya maanaam lii mën naa nekk ne roo kii raawi bi moom moo ko moo am sikki sàkka waaye mën na nekk ne sayyidat Aisha radiyallahu anha moom mooy nettali xaal yi nga xamante ne ci la daal gise yenente bi alayhi salaatu wassalaam léeg leen mu nekk fanweeri aaya léeg-léeg mu nekk ñeent fukki aaya mën na nekk itam ne daf koo wax ngir wax ne maanaam lu jege wantoo ak loolu rek la maanaam fanweer jàpp ñeent fukki aaya bu demee ba war a jàng maanaam mu lool mooy lan mooy danaan allahu akbar tàmbale bis fatiha maanaam bu taree fatiha ba ci wa daalin ne commencé tari li muy tari maanaam naatu la guddi di tari di tari di tari di tari ba yegg si ba nga xamante ne nag léegi euh, pour mu war a rukkoo war na jege ñeent fukki aaya wala boog fanweeri aaya mu daal di jóg yeggale maanaam taxaw bu ko defee taxawaay bi du ko tax yàgg noonu maanaam su ko defee ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan taxaw di naafila guddi taxawaay bi da daan yàgg ak nam daan rukkoo ak yu mel noonu da daan yàgg ba nga xamante ne dafa mujjoon tànk yi doon néew yi ay jamono maanaam ngir loolu te loolu nag moom moo moo bokkut ak maanaam bi mu demee ba mage lu mel noonu mënatu ko woon waaye am na sunu maas gi julli yi lay julli loolu moom amul lu ci laaj di di jóg di di di toog maanaam <coughs> loolu <coughs> lu ko ci laaj mu ne summa topp raka mu daal di roko maanaam kon loolu mooy <coughs> loolu mooy li nga xamante ne noonu la daan doxale moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon eh, lii tam mat naa maanaam mat naa bàyyi xel ci eh, buntu bii nii eh, mu am beneen bi kon kon loolu lii tamit dañ ci jàngee ne maanaam julli gi naafila yenente bi daan def sallallahu alayhi wa sallam da daan ay aay yu bëree bëri maanaam da daan jàng saar yu bëree bëri maanaam waaye daa nekkutoon koo xamante ne maanaam ay xul wallaahu ahad rek lay taree di jullee yooyu daanu ko defee noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah li nga xamante ne moom mooy téere bi ci tegu nii ci buntu qiyaamul layl lay wax maanaam tahajjud ak tahajjud bil layl insha allahu taala danañ am occasion ci gën a loo ah, lu aju ci wàllu mbir moomu hadith bi imam Bukhari dina ko indiwaat léegi hadith numéro cent. 1119 dana ko indiwaat tamit ci buntu bi ci tegu mooy xadis numéro 1148 imam Muslim maanaam ci téere bi ci tegu laa bëgg a wax imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 731 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 953 954 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 374 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1648 1649 ak 1650 imam euh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1226 ak 1227 imaamu Maalik euh, te moom la jëlee xadis bi nii riwaaye mi maam mu ko indi xadis numéro 364 ak 365 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko moom lu bari dañuy gis ne kon xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko euh, rahimallahu al-jamii' ma qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Abdullahi ibn Yusuf te mooy at-Tinnisi Abu Muhammad gis nañ ko léegi xulaay qaala axbaranaa Maalik imaamu daaru hijra imaamu e, Maaliki rahmatullahi alayhi mu ne an Abdullahi ibn Yazid e, ak wa Abu Nadr muy Abdullahi ibn Yazid al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala Euh, waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu euh, euh, te moom Mawla Omar ibn Ubayd Nadr wala Abu Nadr te moom mooy ibn Umayyah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn àdduna 129 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, wa alihi wa sallama wa Madinatul Munawwara muy ci waa Omar ci mu ne an Abi Salamata ibn Abdurrahman mu ibn Awf wa kay di sax euh, di bokk ci fuqaha sab'a ci benn wax ci juróom ci juróom ñaareelu fuqaha yi kan moo ci kan kan mooy juróom ñaareelu ci fuqaha sab'a rahmatullahi alayhim Euh, moom euh, tamit euh, mu gisoon nañ ko gisoon ko an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha maa ngi gis nañ ummul mu'minin nday way gëm radiyallahu anha anna rasulullah naka ndawal yo nee na naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yusalli daan julli jaalisan di aji e, toog fa yaqra'u mu daal di jàng woo fekk moom jaalisun mi ngi toog fa iza baqiya su defee min qira'atihi ci njàngam nahwun lu jege min salaasiina maam ci fanweer aw arbaina aaya wala boog ñeent fukki aaya maanaam da gis ne kon sayyidat Aisha radiyallahu moom ci boppam moo waxee noonu maanaam ngir ne bi ko ah, maam noonu la ñuy découper mbir mi maanaam bi ko ah, maanaam Abu Salamat ibn Abdurrahman ibn Awf nettale ak bi ko Urwat ibn Zubayr ibn Awwam nettale ñoom ñaar ñëpp ñoo wax ñoo wax li la nettale maanaam ñu gis ne kon moom moo ki nga xamante ne moom moo waxee noonu Ah, fa qaama dafa taxaw fa qara'aha mu daal di koy jàng huwa fekk moom qa'imun eh, muy aji eh, taxaw maanaam mooy maanaam kon bu yegsee foofu rek day daal di jóg taxaw yeggal li nga xamante ne moom mooy jàngam summa yarka'u topp mu daal di roko summa topp sajada mu daal di sujjóot yaqalu dafay def loolu jëmmi li mu def noonu daf koy defaat tamit fi rakkaati saniyati ñaareelu rakkaa bi loola moom moo tax ñi nga xam ne eh, moom misla zalika kemuk loolee maanaam Euh, kémuk loolu lay def loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu ëpp ci ñoom maanaam y compris ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci maanaam ñooy mazahibu arba'i ñoom daganal nañ feetu doxalin boobu maanaam di julli naafila taxaw julli maanaam taxaw toog wala ngay julli toog benn ba benn partie nga daal di jóg taxaw wala boog nga taxaw di julli julli julli bu dee naafila ba mën a koo maanaam nga daal di wàcc nga daal di toog maanaam nga daal di toog yëggale loolu ñaar yooyu yëpp euh, danañu ko man maanaam loolu moom noom euh, ñoom danañ ko daganal mun a summa topp nag euh, kaw mu daal di rukkoo maanaam mu mu daal di su noppee mis maanaam fa iza qaza su fekkente ne noppi na maanaam pare na salaatahu julleem gi nasara nag mu daal di xool fa in kuntu bu fekkente ne man nekk nekk na koo xamante ne yaqza aji yeewu la te xaddasa mu daal di waxtaan ma ay ànd ak man maanaam su jullee ba noppi su gisee man yeewu na mu commencé waxtaan ak man wa in kuntu bu ma nekkee naa'imatan di aji nelaw it taja mu daal di tëdd maanaam kon da gis ne euh, loolu tamit moom day daal di boole ñaari day julli waaye dana waxtaan waaye ah, dégg nga waaye mënu nekk rek di julli rek yor kurus gi tout le temps yor kurus gi tout le temps yor kurus gi tout le ah, li nga xamante ne eh, waaye waaye julli gi tamit am na solo maanaam di julli baax na ci mbir yi waaye ah maanaam ñaari yëpp baax nañ maanaam mais li bon nag mooy nga passer sa temps yëpp ci waxtaan. loolu baaxul waaye wala passé sa temps yëpp ci di julli loolu ah baaxul te comme ni nga ne dinañ ko gis insha allahu taala ci julli eh, ci kitaabu tahajjud insha allah tahajjud bil layli insha allahu taala dinañ gis lu leeral lu gën a leeral ci imam al-Bukhari rahimahullah hadith bi gisoon nañu numéro six cent vingt-six neuf cent cent mille 858 ak 6310 imam imam Muslim indi na ko 731 ñetti yoon ak 736 ak ñaari yoon ak 743 imam Abu Dawud na xadis numéro 953 954 1262 1263 1335 1003 ak 1336 imam Tirmidhi indi na ko 374 418 ak 440 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 685 1640 1649 1650 mille six cent cinquante et un mille sept cent soixante-deux imam Ibn Maaja inna ko hadith numéro mille cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt-six ak mille deux cent vingt-sept trois cent quatre cinq mooy ñaar bi a ak bi ñu romb noonu la ko indee comme ni nga xam ne noonu la ko imam al-Bukhari tamit jëlee ci moom rahimahullahu taala jaare ko ci al imam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahmatullahi alayhi imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon dañu gis ne wa ashaabu ñoom ñëpp indi nañu xadis bi rahimallahu jamii maanaam nga gis ne euh, fii nii euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa jeexale xadis bi maanaam xadis bi mu jeexale maanaam di ci wax ne euh, naafila yi nii lay demee julli gi nii lay demee maanaam muy wax tamit ne maanaam mel ni kuy mbëmbëstalal li nga xamante ne moom mooy téere bi nga xamante ne moom moo ci tegu te moom mooy kitaabu tahajjud bil layl maanaam beneen bi ci des tamit moom mooy dafa jeexale lii ngir mel ni kuy wax ne euh, yi possibilité yi nga xam ne moom la nit ki am pour mën a wàññi julli maanaam ak wala mën a dajale julli wala boog loo xamante ne dañ koo koo farataaloon ci biir julli mu wàcce ko léegi maanaam nga gis ne julli wax na ci ñiy tukki li nga xam ne noonu la ñu war a def maanaam ci seen julli yi ko dee wàññi wax na li nga xamante ne moom moo aju ci ñu feebar maanaam nan lañ koy doxale wax na ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a boole julli gi ak masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wërloo wax na tamit ñi xamante ne moom moo amul kattan bu mën a julli maanaam toog gi mu war a toog wala boog possibilité yi nga xamante ne moom lañ ko may yëpp mu daal di koy jeexalee ci ne nag loolu yëpp maa ngi koy jeexalee ci ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan jeexale maanaam mooy bu daan pare léegi nag mu daal di xool nag léegi ndax day waxtaan ak soxna si wala day tëdd nelaw maanaam nga gis ne maanaam euh, nga gis ne dafa bàyyi xel maanaa yi nga xamante ne tamit moom moo ci ànd comme fii da doon wax ne man it maa ngi jeexal daal di tëdd maanaam comme fii que ni voilà léegi jeex na léegi nag mën na noo maanaam mooy masala yi yëpp leer na léegi bu la neexee nag léegi nga xool xoolal maanaam su la neexee su soxla si yeewoo nga waxtaan ak moom la neexee mën ngaa tëdd waaw maanaam comme euh, si loolu la la wax euh, rahimahullahu taala euh, imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala mu ne julli yi nga xam ne moom moo nekk ci abwaabu tafsir mooy kitaabu tafsir ak yi nga xam ne maanaam lamboona maanaam lamboona hadith yi maanaam lamboona moom buntu boobu Euh, wala boog téere boobu ak li mu am ci ay xadis yu yëkkatiku maanaam ci euh, fan juróom fukki xadis ak ñaar maanaam cinquante-deux la am euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy muallaq yi ci ñoom ñaar ci yii nii am na ci fukk ak juróom benn xadis yi ci des yëpp dañoo nekk yoo xam ne dañoo jokkaloo yi nga xamante ne moom lañ ci baamu ci mu nekk ci ak ci weesu moom mooy fanweer ak ñaar 32 lañ ci baamu yeneen yi ci des yëpp dañoo jokku Euh, te maanaam fii lañ ko indi am na ci kon vingt yoo xamante ne fii lañ ko indi waaye nag euh, yi nga xamante ne imaam muslim rahimahullah dëppoo na ci solo xadis yëpp ba mu def yi nga xamante ne ñun ñi doon nañ ko leeral naan xadis bi imaam al buxaari daf ko wéetu wala imaam muslim te mooy xadis sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhuma mooy ci ñaata jamono mooy qadru iqamati bi makka ñaata jamono lañ taxawoon lañ nekkoon makka maanaam loolu noonu muy fukki fan yooyu loolu xadis boobu xadis euh, ak xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu ci bi muy nekkali ci euh, ne daan julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam na ci kaw war waayam waaye jublu feneen fu bokkut ak xibla bi xadis boobu tamit imam al-Bukhari rahimahullah moom moo ko indi imam Muslim indiwu ko xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu ci boole bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole diggante timis ak gee lool tamit indiwu ko xadis Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu ci xadis bi nga xam ne mooy julli ki nga xam ne moom mooy ci jekki yooyu tamit indiwul yii daal la yii la indi te imam Muslim rahimahullahu taala dëpp wuuteeg moom amma xadis yi nga xamante ne mawquf la maanaam di ala saxaaba maanaam dañoo yem ci saxaaba yi radiyallahu anhum an ñi topp ci seen ginnaaw loolu juróom benn kese lañ comme li nga xam ne luñ luñ leen gisee moom bu Ataabi bu Hasan al-Basri bi fii Ibnu Abbaas euh, boobu sax jokkaloo na an na sallallahu alayhi wasallam maanaam yooyu bëriwuñ maanaam juróom benn rek lañ wallahu alam kon dañuy gis ne euh, bunt bi imam maanaam wala ba téere bi dañ ciy gis ne alfa maanaam euh, l'islam dañ ciy gis woyof gi nga xam ne moom la woyof et que li nga xamante ne moom la yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala wax ne yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa namm ci yéen ak woyofal waaye nammul ci yéen ak jafeñal mooy dañuy gis ne mbir yi saa yu luñ qaayida bu mag boobu al mashaqqatu tajlibu taysir ak xat-xat dafay bijji day xëcc day attirer li nga xamante ne moom mooy ak yombal ci l'islam lépp loo xamante ne am na ak jafe-jafe rek da ngay gis ñu daal di koy indil ak woyofal li nga xamante ne tamit moom la bunt bii di wax buñ ko seetloo ba xool ko dañuy gis ni Euh, saa yu amee <coughs> am na xikma bu rëy bu nekk ci tukki ak feebar bu ñu xoolee globalement ak ñi nga xamante ne dañoo amee yeneen i gànt comme lu mel ne nekk nekk ci tiitaange wala boog ñu noot la boo tax xëy na doo mën a jullee na nga waroon a jullee l'islam tout le temps wutal na la porox ndoll maanaam du la bàyyi nga bañ a am porox ndoll nga bañ a am génn waay euh, te lii tamit day tegtale. maanaam ni maanaam borom doole googu suñ la ko wutalee tamit du neen faaw dina am loo ko remplacer te bokk na ci li nga xamante ne moom nga koy remplacer masalan tey bu fekkente ne dañ da tukki comme li yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam ne as-safaru qit'atu azab maanaam tukki gé maanaam ak dogitu mbugal la ngir ni nit ki su tukkee day daal di wéet bu tukkee maanaam day tumranke bu tukkee day daal di jàn jànkoonteel ak ay mbir yoo xam te ne jànku yooyu yëpp daf ciy gis boromam maanaam loolu la war a def maanaam daf cay war a jàkkaar gis ne boromam subhaanahu wa ta'aala da koy feeñoo ci ay anam yoo xamante ne bokkute bi mu dëkkee ni bi mu fi nekkee loolu nag day taxaw maanaam sharia daf koy woyofalal julli gi mais daf koy xiirtal ci muy bàyyi xel loolu yooyu yëpp moo tax nga gis aaya yu bari ci alxuraan afalam yasiiru fil tàmbale loolu xanaa ñoom dokkuñu ci kaw suuf si xanaa waruñu suuf si ñuy xool yàlla ñu kiimaane yàlla yim bind yàlla maanaam yooyu tamit tukki dafa war a jariñ lool waaye doo tukki rek maanaam ngir di contempler maanaam di seet maanaam rek ngir di bànneexu noonu rek loolu euh, bokkul ci li nga xam ne mooy gis-gisu kuy soobu ci yoonu yàlla déedéet dafa war di gis tout le temps njariñ yi nga xam te ne ñoom ñoo ci nekk muy gis ay façon nit yu wuute muy gis ay mbir yu wuute muy gis ay ci ci ci ci ci ci ci ci jamono ji ak ci jaww ji maanaam ci bërëb yi muy gis ay mbir yu wuute maanaam yëpp mu ci gisee màggaayu boromam subhaanahu wa taala naka loolu ñu wàññiloon ko kon julli gi ngir métit gi nga xam te ne xëy na moom moo ci am ak woyofal bi nga xam ne moo ci am mu war a nag profité tamit ci loolu ngir gën a mën a euh, jege boromam subhaanahu wa taala ba pare tukki nekk tamit loo xamante ne condition lay maanaam yoo xamante ne ku ci nekk borom subhaanahu wa taala daf lay woyofalal ak Eh, dafa lay woyofalal sa ñaan nangu maam daf koy yombal ndax tukki dafa bokk ci condition yi nga xamante ne maam ci mbir yi nga xam ne day woo tax ñaan di gaaw a nangu eh, naka noonu feebar te feebar ki feeti di ki feebar li yenn hadith bi wax comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne borom subhanahu wa yow day diw sàngam sama jaam sama jaam man mu ne ko yow de sama jaam bi man feebaroon naa si seet si wuma mu ne ko mais naka koy feebaree te yow yaay borom bindee fi mu ne ko parce que sama jaam diw feebaroon na soo ñëwoon ci moom da nga ma ko fekk maanaam nga gis ne ki feebar maanaam borom subhaanahu wa ta'aala day feeñee ci moom waaye moom ci jëmmi boppam dafay nekk koo xamante ne euh, condition yi muy nekkee day tax mu nekk mu tar maanaam ku loru kuy ku soxla ndimbalal borom bi subhaanahu koo xamante ne day gis yàlla ci mbir yi loolu tax lu ci ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp lu nit mën a rëy rëy mën a ponkalu ponkalu lu mu ngan mën a ngand ngandoon su feebaree rek nga gis mu remettre en cause boppam daal di gis ne nit dafa doyadi nga dégg commencé dégg ci yàlla maanaam muy bàyyi xel yàlla nag léegi maanaam ñu ñu ne ko léegi comme que yaa ngi léegi yàlla mi ngi lay feeñoo ci geneen anam gu bokkut ak yi yow léegi julli ji lañ lay wàññilal tuuti conditions yi ñu la koy tegale nga mën a profité ci ñaar yëpp en même temps voilà yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne kon yi tax conditions yi mais beneen bi ci def tamit moom mooy euh, ne bu ñu ñëwee ci julli moo tax xadiis fi waxoon nañ ko léegi ki feebar wala mu tukki nga gis ni ñoom ñaar la lëkkale voilà dañ koy defal yoolu ki nga xam ne lam daan def fekk mu ngi wér kon nga gis ne amul dara lu manqué borom subhaanahu wa ta'aala moo ne ko rek léegi dañ lay wàññi loolu nii comme jigéen ji di gis mbërëg rek waaye nag profité ci ngir di gën a teewlu sa borom subhaanahu wa ta'aala profité ci ngir di gën a jàkkaarloog sa xéewulu borom sa màggaayu borom di gën a apprécier kan mooy sa borom subhaanahu wa loolu tamit moom mooy exactement li nga xamante ne euh, moom mooy dal ba nga xamante ne am na sax malaaka yoo xamante ne ñu ngi tudd as-safara comme li Alxuraan wax kallaa innahaa tazkira naka la waxate sax faman sha'a zakara fii suhuf mukarrama marfu'atin mutahhara mais mu ne ba ay bi <coughs> malaaka yooyu nga xam ne ñoom la yàlla bi euh, ma <coughs> jox ñu nekk malaaka yu laat yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo téye alquran ñi nga xamante ne ñoom ñooy tukki dangay gis ne dañu nekk ci xaal boobu mais safara Euh, plutôt maanaam ay tukkikat lañ maanaam ngir ne dañuy dox diggante yàlla ak mbindeef yi maanaam ci euh, di leen yombalal maanaay alquran yi di leen yombalal euh, maanaam njàngum alquran bi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne al-maahiru fi qira'atihi ma'a safara al-kiraamu barara yeneen bi sallallahu alayhi ki nga xam ne moom mooy jàng alquran boobu bu baax bu gaaw kooku moom ak safara yooyu ñooy ànd maanaam ambassadeurs yi voilà mooy ambassadeur mooy ñu ne moo tax ñuy ambassadeur ñu ko sufara ah ñooñu nga xam ne dañoo tedd nekk ñu baax nga gis ne day jox loolu nit tamit voilà maanaam euh, nekk loo xamante ne kon ba pare euh, ak safar xam nga moo tax euh, ak safaru day tekki maanaam bépp baat ci arab bu am siin ak faa ak raa maanaam mu nekk baat boo xam te ne racine bi siin la ak fa ak ra mooy rafin bi ci ordre bu mu ñëwee day tegtale ak leeral moo tax maam ak ak fi ak firi moo tax safara ak fas ak ak ak fassara fassara mooy mooy firi leeral ndax ci tukki tamit day daal di amaale xaal yoo xamante ne profité day kiy tukki day mën a profité ci tukki googu ngir mën a xamaate gën a gën a découvrir boppam à travers ni muy découvrir boppam mu gën a découvrir boromam à travers tamit ni muy découvrir boppam mu découvrir environnement bi mu nekk mais tamit mu profité ci mën gis lan moo am ci environnement am te amul ci environnement bi mu mu ne waaye lan moo am ci environnement bii te amul ci fële mu gis nag naka la borom bi màgge subhaanahu wa taala maanaam muy gisaale màggaay borom bi tamit ci loolu yëpp ndax tukki day permettre comme de découvrir mais tukki day tax nit ki mën a découvrir boppam c'est-à-dire ay jikkoom parce nit ki ñaare mën na mel ne ci benn environnement mais bu tukki rek jikko ji soppeeku mu mel leneen loolu day tax kon ndeket tukki daf koy permettre mu mën a gën a firi boppam maanaam gën a découvrir boppam mu gën a leer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 sais pas donc quel était leur taille par rapport en fait que eux, euh, normalement les hanafis ils devraient considérer que comme c'est un âme, ça, par exemple c'est une âme, c'est, euh, par exemple son crachat, etc., c'est une souillure. Mmh. Et les hanbalites, comme par rapport à la taille du chat, pour eux ça devrait être... Donc j'ai pas compris le dalil qui... Comment ils expliquent ça, que du coup on puisse prier sur l'âme. non parce que dañuy ja dañuy dañuy dañuy dañuy teqale diggante ñan kii bi tufli bi ak maanaam ñan ndax bi ak yu mel noonu yooyu dañ ko ci teqale lu tax parce que dañuy wax ne mashkukun fiihi na maanaam dañ ci sikki sàkka lu tax ñu ciy sikki sàkka parce que dalil yi justement moo am c'est-à-dire que ñoom dañuy indi exception ci euh, ne comme que maanaam ñun du dañ naan dem àll yi sobe lay doon loolu dinañ ci d'accord lépp lu aju ci mbir yooyu yëpp sobe lay doon sauf que ñoom dañ naan comme que yii yëpp sobe lañ mais am na mbir yoo xamante ne ci moom ñun dañ ciy sikki sàkka lu tax ñu ciy sikki sàkka mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daf ci doon wax maanaam loolu ñoom moom moo lañ tuddee mashkukun fii c'est-à-dire que ils en doute en fait du ñu àttee ci ne lii la wala lee parce que Euh, yenn preuve yi daf leen di tegtal ne la lële la ne sobe la mais yeneen preuve yi daf leen di tegtal ci ne ci ne du sobe beneen bi ci des beneen bi ci des tamit euh, moom mooy le fait que bu dee xanaa yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp ne ñoom ñoo xanafi yi wuute nañ foofu ndax xanaabila yi rahmatullah alayhim dañuy jàpp ne euh, le fait mu nekk loo xamante ne mina tawaafiina aleykum aw tawaafaat maanaam dañuy baagante seen biir te muus yi ñun ni ñuy soxlawee ni ñuy yoree xaj yi moo gën a ni ñuy yoree mbaam yi moo gën a bari lu muus yi di nekk ak ñun maanaam loolu moom moo tax ñoom eh, ci bunt boobu tamit ci wàllu eh, mbaam yi ñu ñu ñu woowee fal ko tamit maanaam foofu la ñuy foofu boobu tamit la maanaam boobu détail tam ñuy bàyyi xel baax na. wallahu a'lam mashkukun mashkukun maanaam ci shakk la jóge mashkukun fii est euh, <coughs> que on peut il euh, y une priorité entre euh, takdim dans l'exemple suivant. Mhm. Euh, par exemple, si ce mhm. euh, on sort à 13 en n'ayant pas du lit euh, Tissobar. Mhm. donc on sort pour un voyage. Ouais. 78 kilomètres. Mm-hmm. La question c'est dans ce cas-là pour les pour la question se se pose pas parce que eux ils n'ont pas de de volet. Voilà. Pour les malikites, la question se pose pas aussi parce qu'on n'a pas rempli la charte que ouais. euh, Teshuvah. Voilà. Et donc on n'a pas rempli la charte. Ouais. Donc ça se pose pas. Mais maintenant ma question c'est pour les Shafi'i et Hanbali. Ouais. Eux ils ont le choix de faire taqdim ou ta'khir. Oui. Euh, la question c'est du coup euh, ils font comme ils veulent, madame, ils sont pas obligés de prier Euh, le, le petit euh, ñoom ci cas de boobu loolu <coughs> li nga xamante ne moom la ñu privilégié mooy takk dim bi lu tax parce que tisbaar ndox leen a fekkoon ci kër bi moom da leen fekkoon ci dëkk bi bu boobaa dañuy def takk dim waaye duñu def taxiir mais nag bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci lu war a tax maanaam dafa am ngànt ci diggante bi boo war a mën a tax mu war a mën a def taxiir boo war day yéene ni day def taxiir ngir ngànt gi ko dalal gi ko dal ci diggante bi mais su fekkente ne bi muy génn fekk na tisbaar jot wala timis jot na comme ni ko xadis bi waxe xadis Seydina Anas bi fekk timis jot na mu yàkkamti génn bu boobaa day dem ba ci yoon bi mu julli li nga xamante ne moom mooy tisbaar mu julli timis ak gée wala tisbaar ak tàkkusaan mais daf koy def taqdim la koy def waaw da koy def taqdim su fekkente ne nag dafa am ngànt gu ko téye bu boobaa day daal yéene def taxiir maanaam def li nga xam ne moom mooy jamu taxiir wallahu ta'ala a'lam tu as dit euh, c'est mieux qu'il fasse par technique. Euh, si si si si li tax mu gën mooy le fait que tisbaar fekk ko ci kër gi walla timis gi fekk ko ci kër gi ci kër gi loolu moom moo tax dim bi gën te beneen mbir bi ci def tamit moom mooy génn ci wuute gi. loolu tamit beneen biir la maanaam mooy alxuruju min alxilaaf maanaam génn ci wuute yi borom xam-xam yi di wuute ci buntu boobu rahmatullahi alayhim loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax mu gën wallahu on est sur une prière euh, à voix basse. maanaam ci suba si on fait le sujoud ou pas. su fekkee la. on est ci suba takkusaan. waaw. l'imam. Mhm. est-ce qu'il doit faire le sujoud ou pas parce qu'il y avait plusieurs. non du ko def déedéet su dee tisbaar ak takkusaan du ko def waxoon nañ la ne la Yonent bi mosu ko def. musul jàng tisbaar ak tàkkusaan ba pare di sujud sujudu tilaawa loolu musu def euh, donc euh, aussi dans le chapitre du sujud parce qu'on avait dit que euh, donc l'avis le plus recevable c'était d'aller faire ses ablutions pour sujud mm-hmm. donc la question c'est par exemple pour Euh, la mhm. euh, euh, moom du jàng sax. waaw mais waaw waaw waaw waaw waaw waaw kii di dégg waaw. non jigéen jooju li gën a dëgër ci moom mooy ne du ko def maanaam du sujood comme ngir ne sujood bi benn du farata. beneen bi ci des moom mooy ne sujjóot gi su fekkee maanaam en tout cas ci sàmm loolu moo gën comme li ñu wax ne al imam al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah ne sujjóot gi ñëpp d'accord nañ ci ne day laaj njàpp ba mu def xëy na li mu gis ne euh, Seydina Usman radiyallahu anhu moom dafa ne woon jigéen ji am mbërëg bu déggee ñu sujjóot ñu ñuy ci dafay sujjóot maanaam euh, li Seydina Usman radiyallahu anhu loolu la wax ne à part wax bi mel noonu gisu ko tamit waxoon gisoon nañ ko xam ne Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ci buntu boobu noonu wallahu ta'ala a'lam euh, ensuite la question c'était euh, dans le chapitre de l'imama mm-hmm. euh, donc euh, mooy ci kitaabul azan. mooy kitaabul azan. d'accord. Euh, donc euh, l'imam par rapport au ma'moum mm. est-ce qu'il y a est-ce qu'on est possible de lister par exemple les cas où la prière de l'imam est pas bonne alors que celle du ma'moum est bonne si l'imam euh, il fait quelque chose qui lui annule prière mais c'était pas intentionnel Est-ce que celle du yàqu. waaw waaw. imaam jullit jullit imaam bi bu yàqoo jullit Mamoun bi du yàqu. maanaam loolu la maanaam jullit imaam bi mooy comme li ñu doon wax keroog démb démb rek ci ci ci ci ci bi noonu maanaam nit ki c'est pas parce que dalaa jox werd maanaam. këni moom bu bu dogee yow da ngay dog déedéet te beneen mbir mi sax mooy moom ci boppam mën naa dog ci tarixa bi à cause de yow mi mu jox wérd ñàkk respecté gi mu la ñàkk respecté maanaam loolu maanaam imam bi tamit nii la deme maanaam imam bi day day day day day bu bu kiiwee euh, bu julleem yàqoo du tax julle maamum bi yàqu ba mu def fenn ci cas de bi nga xamante ne bu julli imam bi yàqoo julli ma'mum bi day yàqu mooy fekkente ne imam bi dafa continuer di julli jiite leen ànd ak ne julleem yàqu na ba pare mu leer maanaam masalan tey muy julli ba ci digg bi njàppam toj wala mu fàttaliku ne njàppam dafa tojoon laataa muy tàmbalee julli foofu dafa war a génn ci julli gi ci saa si su génnul ci julli gi ci saa si moom jullit maamum bi day daal yàqu maanaam mooy lan mooy euh, par exemple mu fàttaliku ne comme mu tollu ci roko fàttaliku ne é eh, man de aw ma woon jàpp dama fàtte woon a jàpp wat maanaam ni mu nekkee ci roko gu noonu noonu lay génnee ci julli ji su yëkkati ko waatee ne sami Allahu liman hamidah maamum yi topp ko ci moom rek ñoom ñëpp seen julli yàqu maanaam beneen étape bi waru cee dem daa war a yam ci étape maanaam ci étape boobu noonu bu boobaa tamit day daal di nekk moom it dans l'obligation leeralal leen ko naam bien sûr su fekkente ne ñoom xamuñu ci dara seen julli bu yàqu am seen julli baax na parce que yàlla da di atte ci seen xam-xam ak seen yéene <coughs> loolu mooy yi nga xamante ne wax moom julli imaam bi mën naa yàqu bu pare julli maamum bi boole ci yàqu waaye sulu loolu rek daanaka jullit imaam moom maam jullit imaam du yàq maam yàq jullit imaam du yàq jullit imaam moom wallahu ta'ala ko leeral ci ginnaaw ba waxtu bi génnee waaw est ñoom dañuy obligé reprendre wala dañuy loolu mooy li ràññeeku mais waaw mooy li ràññeeku voilà maanaam mooy li gën a wóor quoi moo ñu reprendre mm-hmm. voilà s'il perd ses ablutions à son dernier, juste avant le dernier salut final. Mhm. Euh, du seulement day jóg dem. Ah. wax ne gars yi sama njàpp daa yàqu gars yi seulement. Euh, attention cas de figure bi mooy bu dee dafa dafa perte njàpp mais su fekkente ne dafa dem ba ci biir yëpp ni ju njàpp amutoon njàpp boobu déedéet boobu boobu julli gi ci ñoom ñaar ñëpp seen julli du baax voilà maanaam ñaari cas de figure du maanaam su fàttali ko ne amul woon njàpp ñoom ñaar ñëpp seen julli du baax bu fekkente ne dem nañ ba sëlmal ñu doo nga xam ne amul woon njàpp bu boobaa seen julli ñoom baax la moom la bosam baaxul voilà maanaam teexantalu loolu la voilà c'est-à-dire que voilà dama juum sànq maanaam su suñuy julli ñu toll ci digg julli gi mu fàttaliku ne amutoon jàpp maanaam ne é man de awmu woon jàpp boobaa seen ñaari julli yi ñoom ñëpp baaxul day yàqu bokkul ak su demee ba ci digg bi njàppam faj voilà voilà cas de figure yi ñaari cas de figure yooyu duñ benn Euh, ensuite, euh, l'autre question, c'était pour les... Donc euh, dans le voyage, par exemple, en Ile-de-France, mmh. comme on a dit, la distance est 77 km. Mmh. Euh, mais on peut aller en Ile-de-France pendant d'un point A à un point B, ça dépasse 77 km. Mmh. Euh, du coup, là, le fait de ne pas one nuit, enfin le fait de ne pas pouvoir one nuit, c'est lié euh, au fait qu'il y a encore des maisons. Voilà, c'est ça. Dans le voilà donc donc parce que man gis naa ko par exemple soo jógee Paris di dem Cergy dina am ay côté yoo xamante ne wala wala feneen rek dina am côté yoo xam ne day am àll waaw day am côté yoo xam ne day am àll loolu bu xësee ba am rek maam da ngay daal di mën a wàññi c'est pas parce que da ngeen nekk ci même région bi moo tax doo wàññi déedéet su xësee ba am rek dangay ngay daal di mën a wàññi voilà. voilà il faut que mu leer ne amul benn habitation ci diggante bi et àll am na réellement maanaam yoon bi nga jaar yow wala déedéet ci yoon bi nga jaar loolu nag foofu nag ngay gisee ñu euh, préciser foofu ngay gisee li nga xamante ne moom mooy importance appliquer quand même ci bunt boobu li nga xam ne moom la fuqaha Maliki yi di wax rahimahullah mais ci yoon bi rek ngay am droit wàññi mais pas boo demee ba yegg maanaam en cours de route soo génnee habitation yi ci ngay wàññi mais pas boo demee ba yegg c'est-à-dire que tey bu ma jóge woon Paris dem mais man parisien la Paris laa dëkk voilà bu may dem ci yoon bi mën naa wàññi bu ma xësee ba génn habitation yi mais bu ma xësee ba yegg Sergi ma bañ a wàññi mooy li gën maanaam foofu sàmmonteeg li fuqaha maliki di wax rahimahumullah mooy li gën a sàmm mooy li gën a sàmm même bu fekkente ne mooy léegi alhamdulilah yàlla yombal na lépp même bu dee loolu la wàññi muy gën a yomb en fait mi ngi mel ni comme tey bu ma jógee woon Paris di dem Bordeaux yoon bi une heure une heure et lay doon mais bu ma demee mën naa wàññi sans problème. mais sauf que ci yu mel nii sàmm maanaam def li fuqaha maliki yi wax rahmatullah moo gën a sàmm maanaam moo gën a sàmm wallahu a'lam waaw pendant le voyage mais boo xësee ba yegg doo ko ah non si si si si boole bi laa bëggoon a voilà voilà boole bi laa bëggoon a c'est vrai dama juum waaw comme quoi non dama juum waaw wax nga mais ànd ak loolu maam li ma la bëgg a wax rek en en quelque sorte moom mooy ak distance yu mel noonu nga xamante ne d'habitude nit ñi noonu la ñuy dundee maanaam bu comme noonu la ñuy dundee surtout parce que euh, yaakaar naa gisoon nañ ko biñ ci tollee te loolu lu mat bàyyi xel la mooy ki nga xamante ne Euh, day day maanaam dafa dëkk ci tukki kooku euh, kooku noonu li gën ci moom mooy mu bañ mu bañ a wàññi ki ki nga xam ne daa dëkk ci tukki voilà mu bañ a wàññi mooy mooy li gën a mooy li gën ci moom mooy li gën a sàmm ci moom ngir ne borom xam-xam yi dañoo wuute ci kaawa du figure am rahmatullah alayhim yaakaar naa gisoon nañ ko voilà comme les gens du voyage comme ñoom euh, voilà noonu ñooñu sax non ñooñu sax du cas de figure boobu parce que les gens du voyage ñoom amuñu fuñ jëm réellement maanaam parce que waxoon nañ la ne la tukki ji pour nga mën a wàññi il faut que mu nekk tukki boo xam ne damay xam ne fii laa jóge te fee laa jóg waaw maanaam tey bu wóor bu ñu waroon adduna bi yëpp exactement mooy cas de figure maanaam bu ñu waroon adduna bi yëpp te tukki te euh, euh, euh, te te kiiwul loolu kenn du ko compter maanaam te. Euh, te te yéene woo bu kenn du compter li nga xamante ne moom mooy mooy tukki gi waaw comme nomade bi nga xamante ne moom day jóg rek di dem fu nekk lay dem après lay dem bu demee fii xool kii après jóg dem fee xool après jóg dem fële <coughs> dara wala commerçant bi nga xam ne daa yor caravane am di wër mais amul fu mu jëm réellement maanaam moom amul fu mu jëm réellement day wër rek caravane la yor di wër bu demee ba gis ay attroupement fu nit ñu bëri wala dëkk bu nit ñu bëri mu taxaw gaa rek jaay bu paree jëlaat demaat kooku noonu du bokkul ci cadre figure parce que kooku tukkiwul maanaam pour tukki bi mën a am tukki nekk tukki il faut mu mën a jóge ci point A di dem ci point B maanaam mu leer voilà te e, vu que ñu dëkk comme Île-de-France ci cadre figure bon dëkk nekkuñ ci cadre figure boobu mais ñoom dañuy mel ni ku nekk seen biir kër maanaam mel mel ni ku nekk seen biir dëkk quoi voilà jóge naa Cherche yi dem naa Massy jóge naa Massy euh, dem Orly jóge foofu dem maanaam te comme fii ñu nekk ci benn dëkk bi voilà même bu fekkente ne cas de voyage cas wu fu ñu mën a wàññeeg yooyu yëpp day ni muy ni mën nañ appliquer wu ci ñoom li gën a sàmm mooy bañ koo def ngir ne euh, ni dëkk bi configuré woo la maanaam ni ni ni mu mel la quoi. loolu moom mooy di gën a sàmm ci ñoom wallahu taala alam donte mën nañ ko mais lii moo gën a sàmm waaw euh, dañoo wax ni maanaam mën na def taqdim quoi waaw mais problème mooy bu fekkee ni moom jot na wala muy kii parce que taqdim te buñ koy wax mooy ne mën da da koy boole waaw waa jamoo taqdim wax boole ah. mënul def taqdim kaa boobu noonu maanaam gënul mu def taqdim mu day jël day julli li gën ah. mooy tisbaar bu jotee fekk mi ngi ci biir dëkk bi mu julli ko dooga génn mm-hmm. mais mën na ko jull mën na génn ba pare doog ko julli mm-hmm. ba pare bu génnee doog ko julli dafay wàññi julli bi su ko neexee